di Wahshi ibn Harb al-Habashi Nawfal di Wahshi di doomi yu nekkoon éthiopien la di waa Bani Nawfal ñooy ñi nga xam ne ñoo ko moomoon mu ne woon jaam ci ñoom foofale ci Quraysh am nañu ne Tu'aymat ibn ko moomoon ci waa Bani Nawfal loolu benn wax la am ñu ne déedéet frère moom di Tu'aymat ibn Adiy nga xam ne moom moomoon Wahshi Harb bi am nañu ne déedéet du du Tu'ayma waaye ki ko moomoon moo doon al Mut'im ibn Adi mooy ki nga xam ne moo moomoon Wahshi Wahshi jaamam la woon moom al Mut'im ibn Adi ah gisoon nañu ne wax si keroog bi nga xam ne waaye dafa mujj ki ko moom mujj gi moo doon Jubayr ibn Mut'im di Jubayr di doomi Mut'im ibn Adi moom Jubayr ibn Mut'im mujj na tuub bokk ci saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne moom Wahshi mu ne ci riwaay imaam Ibn Isxaaq bi kuntu ghulaaman li Jubayr ibn Mut'im wa kaana ammuhu Tu'aymatu bnu Adiyin qad usiiba yawma Badr falammaa saarat Qurayshun ilaa Uhudin qaala lii Jubayr in qatalta Hamzata amma Muhammadin bi ammi fa anta atiiq Wahshi ibnu Harb radiyallaahu anhu ndax mujj na tuub mu ne kuntu ghulaman li Jubayr ibn Mut'im mu ne man Wahshi de ah dama nekkoon ki nga xamante ne benn booy laa woon ngir sama sang di Jubayr ibn Mut'im jaamam laa woon wax naa la xadiis bi imaam al Buxaari raxmatullaahi alayhi soloo na ko ci kitaabul maghazi baabu qatli Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu soloo na ko ci kitaabul maghazi buntu ci ghazwatu Uhud bi mu koy nettali baabu buntu qatli Hamza rayuk Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal soloo na ko ci musnad bi imaam Abu Dawud at-Tayalisi soloo na ko ci musnadam ci sanad yoo xam ne yu wér lañu kon Wahshi ibn Harb radiyallahu anhu mu ne kuntu ghulaman li Tu'ayma li Jubayr ibn Mut'im mu ne dama nekkoon benn jaam ngir Jubayr ibn Mut'im mu ne wa kaana ammuhu Tu'ayma ibn Adiy qad usiba yawma Badr mu ne tamoom Jubayr bàyti xam di frère baayam di Tuayma di doomi Adiy dañ ko rey keroog Badr mu ne fa lamma saarat Qurayshun ila Uhud qaala li Jubayr bi nga xam ne ci la Quraysh di waajal ngir dem Uhud jëli seen revanche sama sang boobu di Jubayr daal di ñëw ci man ne ma in qatalta Hamzata amma Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ammi fa anta atiq nee na mu ne ma boo rayee Hamzata ibn Abdul Muttalib di baay texu yonent bi alayhi salaatu wassalaam weccoo ko jënde ko sama baay tex mu jël revanche sama baay tex bi nga xam ne moom rañ rey fa anta atiq na la leer na yow euh, a sii loolu mooy ne yow daal di ngay nekk ku libre nee na fa lamal fa xarajtu ma'a an-nas mu ne looloo tax keroog Uhud nit ñi génn ma génn ànd ak nit ñi man Wahshi ibn Harb mu ne wa kuntu rajulan xabashiyan aqdhifu bil xarbati qadhfal xabasha mu ne nag man damaa nekkoon koo xam ne benn góor laa koo xam ne éthiopien laa woon aqdhifu bil di sànni lance lance li nga xam ne mooy xeej comme ni ko éthiopien yi niñ ci siiwe woon tellement ay sànnikatu c'est des des experts en tir des tireurs d'élite comme niñ ko xame woon xame leen ko woon waa Habasha mu ne qallama ukhtu biha shay'an ak néewaan ma diir dara bëgg ko cible ma cible c'était extrêmement rare que moi Wahshi je rate ma cible ak lu rare la ma diir benn mbir te duma ko laal waaw mu ne fa lamma altaqa nnaas xarajtu anzuru wa atabass wa mu ne nag bi nga xam ne ci lañu génn nit ñi génn ah bi nit ñi génnee keroog di dem fi nga xam ne mooy Uhud nee na man ma ànd ak ñoom di dem di surveiller Hamza ibn Abdul Muttalib xare bi bi mu commencé lépp man moom rek laa doon surveiller ndax nag ah man de bëgguma lu dul libre te sama sang nee na ma lii laay libre naka noonu la ko Hind doon wax comme ni ñu ko gisee woon bu ko mosoon romb naan ko way xan aba desma ishfi wastashfi hind bu ko masoon a romb loolu la ko doon wax moom naan ko wayhan aba dasma ishfi wastashfi naan ko di ko di ko ñaax di ko soññ naan ko xare di Uhud waay waay des ma bu doonu xaj mooy zub zub waay aba tasma acca ci kanam waay fag waay jaar fag njàmbaar waay waneel liñ la ne yow aba tasma échefé wastashfé ma ne fajalal ñu suñu mer mi ñu dal suñu défaite bu retentissante bi ñu am Badr waay waay aba dasma ci yow lañu yow lañu on compte sur toi aba dasma yaa Wahsh ibn Harb waaye ishfi wastashfi a ana Hind qutila abi wa qutila ammi wa qutila axi kon nag ishfi wastashfi yaa aba dasma wayhan yaa aba dasma rey nañ sama baay ray nañ sama sama frère Rubaay sama frère man Hind waay waay kon aba dasma suñu mer moomu waay waay fajal ñu suñu mer mi was tashfi boo ko defee nag mooy yow nga fajal sa bopp lan prix mooy sa prix liberté comme ni ko sangam wax Jubayr ibn Mut'im la li ci yéemi mooy ñoom ñetti ñépp mujj nañu tuub Hind tuub na Jubayr ibn Mut'im tuub na Wahshi ibn Harb di aba dasma tuub na kon mu ne man daal bi nga xam ne fi la nit ñi daje Uhud keroog man daal ma génn anzuru Hamza di xool di observer Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu ne hatta ra'aytuhu fi aradin fi urdin fi ardin fi urdin na misl al jamal al awraq nee na ba ni ma koy gise ba ni may koy repérer moom Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib mu nekk ci biir nit ñi mislul jamalil awraq mel ni gëléem gu xonq googu gëléem googu nga xam ne day tendre entre ñuul ak weex muy yu yu yu nga xam ne yu yu yooyu ci njàmbaar ak am doole mu ne yahuddu naasa bi sayfihi hadda nee na man Wahshi maa ngi gis Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu mu ngi mu ngi rey gaa nit ñi Quraysh keroog yahuddu di cog waa Quraysh nit ñi ku ko jege ku mu ku mu jàmmarloo rey na la keroog yahuddu naasa bi sayfihi hadda am na ci benn riwaaya boo xam ne dañ ne Seydina Hamza radiyallahu anhu ñaari jaasi la yoroon ci loxo càmmoñ beeg loxo ndejoor bi di xare ak ki nga xamante ne nii mooy di xare gay ku faaru ni di dóor tanaan ana asadullah wa ana asadu wa wa asadu rasulihi sallallahu alayhi wa naan maay gayndeg yàlla gi te maay gayndeg alayhi salaatu wassalaam la nee daal bi ma ko gisee ci biir nit ñi ya'uddu an-naasa yahuddu an-naasa bi sayfihi hadda maa yaquumu lahu shay amul dara luy résister devant moom Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne fa wallaahi inni la atahayya'u lahu uriidu hu wa astatiru minhu bi shajara aw xajarin li yadnu minni id taqaddamani ilayhi Sibaa ibn Abdil Uzza mu ne maa ngi wàcc yàlla ne bi newee noonu di cor nit ñi di leen rey ku jàmmarloog moom rey na la keroog Uhud Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne fa wallahi inni la atahayya'u la maa ngi wàcc yàlla la wan Wahshi maa ngi maa ngi maa ngi koy maa ngi koy waajal yor sama xeet di ko waajal di ko di di di ko di ko préparer uriduhu bëgg am benn porox ndoll benn inattention ci moom rek ak foo xam ne weer na ma bu ma sànnee du ma jam keneen ku dul moom ba ma sànni ko wa astatiru minhu bi shajara nee na man nag maa ngi doon ko moytu Seydina Hamza di ko làqatu ci benn garab gu ne woon foofu wala boog aw xajarin wala benn xeer wu rëy wu ne foofu maa ngi nekk ci ginnaaw xeer wi bu xawee dem bay xool sama côté rek ma làqatu beneen côté bi làqatu ci garab gi ngir mu bañ maa gis wala xeer wi li yabnu minni ngir mu jege ma te duma yëg ba mu leer ma ne sama lance bi bu ma ko sama xeej bi ma ko sànnee duma moy sama cible mu ne bim id taqaddamani ilayhi Siba ibn Abdil Uzza ci noonu rek ci la ma Siba ibn Abdil Uzza bokkoon ci kuffaaru Quraysh ni daal di may jiitu ci Seydina Hamza radiyallahu anhu mu ne fa lamma ra'aahu Hamza bi ko Seydina Hamza gisee neen mu woo ko ne ko ne ko halumma ilayya yabna muqatti'atil budur ne ko halumma ilayya ñëwal ci man hee woo ko ci biir xare bi yow doomu ki nga xamante ne yaay mooy kiy dog kiy exciser jigéen ñi kii def excision mooy yaayam kii euh, nu mu tudd Siba ibn Abdul Uzza yaayam da doon dafa bu nekkoon ci waa Quraysh ci jigéen ñi nga xam ne ñoom dañ doon pratique li nga xam ne mooy excision di xarafal li nga xam ne mooy jigéen moom nag la ne ko halumma ilayya ñëwal ci man yàbb yabna muqatti'atil buzur yow mi nga xam ne yow doomu ndaw si nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi foofu fële ca Makka moo tax imaam Ibn Isxaaq ne kaanat ummuhu xaatina bi Makka taxtu nisa taxtinu nisa mu ne moom da doon xarafal jigéen ñi foofu fële ci Makka ah am na nag ñu ne ndaw soosu noonu di yaayu Sibaami ibn Abdul Uzza alayhi laanatullah a ah, këne moom moo doon yaayu Xabbaab ibn Arat di saxaabi bu siiw boobu këne ñoom ñoo bokkoon yaay loolu imaam al-Hafiz ibn Hajar indi na ko ci al-Fath mu ne wa zakara Umar ibn Shabba Umar ibn Shabba fi kitaabi Makka an Abdil Aziz ibn al Muttalib annaha ummu Sibaa wa Abdil Uzza al Xuzaa'i wa kaanat umm ama wa hiya waalidatu Xabbaab ibn al Arat as-Saxaabi al mashhuur mu ne ndaw soosu di yaayu euh, waa jiide moo doon yaayu ki nga xam ne mooy euh, saxaaba boobu mooy yaayu Sibaa bi ak Abdul Uzza ak ki nga xamante ne mooy euh, dana nag kii mooy ab ab ab ab ab bu jigéen la moo doon yaayu ki nga xam ne mooy euh, Xabbaab ibn al Arat radiyallahu anhu jiitu nañu gisoon tarjama walillahi alhamdu wal minna kon mu ko yabna halumma mu ne ko halumma ilayya yabna muqatta'atil budur mu ko ñëwal fii ci man hey aksil ci man yow doomu ki nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi foofale ci mag boo kantaa masala xarafalu jigéen loolu euh, bon loolu dinañ ci mësa ñëw insha allah pour bañ a guddal ne gis naa ne waxtu wi li ci des sorewul insha allah ci yeneen occasion dinañ ci gina ñëw gin koo yaatal insha fii occasion la woon ci wax ji Seyna Hamza dinañ ko soxlawaat bu ñuy ñëw foofu bu ñuy gis masala moom insha allah mu ne qaala Seyna Wahshi bi Hamza ibn Abdul Muttalib woowee waa ji di Sibaa ibn Abdul Uzza ne ko ñëwal ci man yow doomu ki nga xam ne mooy xarafal jigéen ñi neena na dafa agsi rek fa darabahu darbatan ka annama axtaa rasu rasa mu dóor ko dóor boo xam ne bopp bi la am bopp bi moyul bopp bi bopp bi la xar tën qaala Wahshi nee na wa hazastu harbati hatta raditu minha dafa'tuha alay fa waqa'at fi sunnati mu ne bi mu rayee kooku dóor ko ci bopp mu xar di Sibaa ibn Abdul Uzza nee na daal man ci laa ko bi mu ma jegee rek nee na ma daldi waajal su ma yëngal sama xeej bi ma yoroon hatta raditu minha ba ma am gërëm ko xam ne nag baax na cette fois-ci moom je l'aurai nee na ba ma kiiwee rek dafantu yi rek ma jël xeej bi sànni ko ci Seydina Hamza yónni ko sànni ko mu ne fa waqa'at fi sunnati mu daal di dal ci entre biir beeg naq bi foofu la ko la ko foofu la ko jam loolu mooy Wahshi kii bu porte la ko jam jam ko noonu Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib nga xam ne mooy nekk entre jumbax bi ak naq bi foofu noonu la ko jam moo tax mu ne bi hatta idha raditu minha dafa'tuha alayhi ci la ko sànnee fa waqa'at fi sunnati mu daal di dal foofu noonu entre jumbax bi ak naq bi foofu la ko placer fi nga xam ne foofu la ko sànni xeej bi mu ne hatta xarajat min bayni rijlayhi nee na dafa sànn bi dafa porté ba mooy ne dafa romb bi mu ko jamee noonu dafa romb bay feeñ ci ginnaawam allahu akbar xeej bi di feeñ mu ne wa dhahaba li yanu nee na ci la ma gis nag muy daal di di di di débattre ngir ñëw sama wet moom naa Seydina sa fekk si ma man wax Wahshi mu ne fa ghuliba affaire bi nag ëpp ko doole mu ne wa taraktuhu wa iyaaha hatta nee na falaa ko bàyyi affaire bi ëpp ko doole mu daanu nee na falaa ko bàyyi ba ni muy génne àddina ba ni muy génne àddina mu ne summa ataytuhu fa axadtu xarbati nee na ginnaaw gi ma dikkal ko daldi ñëw daldi récupérer li nga xam ne mooy sama xeej boobu mu ne summa raja'tu ila askari ginnaaw gi ma dellu nag ci dem toogi ñun waa Quraysh fa ñuy ne arme bu am kii bi nu mu tudd suñu euh, suñu euh, kii euh, centre de commandement bi ma daal di dellu foofu dem toog mooy ne xam nga foofu moom jëloon nañ ko waaye mujj gi nu mujj mooy ne ah bi rumaat yi wàccee gars yi dañoo mujj récupérer waat lépp mu ne man ma dellu foofu ma daal di fay dellu man ki nga xam ne maay euh, Wahshi ibn Harb mu ne walam yakun li bi ghayrihi haaja mu ne xaaja mu ne man aw woon beneen aajo aw woon beneen soxlaw woon leneen lu dul lii man daal sama objectif c'était mooy rey Seydina Hamza def naa ko j'ai atteint mon objectif moo tax ma dellu man xare bi new ma fa ni kii de man daal dañ ma ne génnal boo rayee kii ngir boo rayee Hamza fa anta xur man ma rey ko ñëw wax si ñëw toogaat aw ma woon aajo ci leneen lu dul loolu walam yakun li bi ghayri haaja wa innama qataltuhu li atiq man dama ko rey na ngir rek libre moo ma taxoon a génn ah. pour acheter liberté looloo taxoon ma def loolu sama sang santoon ma ma def ko daal di fay jóge nekk koo xam ne ku libre laa ah mu ne nag moom Wahshi ibn Harb kon noonu la rey Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib kon mu bokk ci shuhadaa u Uhud bal huwa ashharu man qutila bu Uhud mooy ci gën a siiw ku ñu faat keroog Uhud muy Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib asadu asadullahi wa asadu rasulihi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kanta Wahshi mu ne moom euh, fa lamma qadimtu makkata bi xare bi jeexee nag Uhud ma daal di dellu makka ma daal di nekk nag ku libre ndax joxe naa li taxoon ma libre ma daal di libre mooy reyal naa kañ ma waxoon ma rey libre naa ma libre mu ne summa aqamtu hatta idha iftataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka harabtu ila taif léegi mu ne man noonu laa ne woon makka nekk makka nekk ku libre nekkatuma jàmm ba ñu yonent bi alayhi salaam nag ginnaaw at après bi fatxu makka amee mu ubbi makka ah moom makka ma daal di daw daw fan ila taif dem taif ndax mooy beneen dëkk bi nga xam ne l'islam duggoogu fa ndax màkk mujj gi comme que yonent mi aleyhi salaatu moom na ko nee na ma daal di daw man Wahshi mu ne fa makastu biha falaa nekk nekk Taif falamma xaraja wafdu Taif ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yuslimu ta'ayyatu ala al madahib ta'ayyat alayya al madahib hmm. bi nga xam ne nag ci la lislaam yaatoo waa Makka léegi Makka yonent bi alayhi salaatu salaam ubbi na ko ba jullit ñaa fa nekk léegi aj gi léegi ni ñuy aj gi yépp li mooy at après Uhud ndax dañu nekk ci tarjama Seydina Wahshi moo tax ñu àgg ba foofu mu ne bi ma nee Taayif léegi nag waf du Taayif délégation yi doon jóge ci dëkk yi di dem di tuubi di dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam waa Taayif bi ñu génnee bëgg a dem nee na nag taayati taayat alayya al madahib léegi nag man Wahshi ma am problème xamatuma fan laa jëm mooy ne man Makka manatuma faa dellu ndax man ana qaatilu Hamza man maa rey Hamza di am rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Taif laa foogoon ne mën naa fa rëcc waa Taif ñu dugg ci l'islam ba ñu ngi di dem di ko fekki moom Medina di dem di def délégation nee nag bi loolu xewee amatuma fan laa dem amatuma fu ma jëm isu yépp daal di tëju ci man àddina bi daal di sew tuuti ci man amatuma fu ma jëm te tiit na mooy ne bés bu ma jullit ñi jàppee dinañ ma rey man wax si nee na faqultu ma ne man damay dem alxaqu bi ulhiq bi Sham mu ne man damay dem Shama man daal Sham laa jëm xaaral ma dem Sham aw bil Yemen wala ma dem Yemen aw bi bandil bilaat wala boog ma dem benn ci dëkk yi mooy moom fu lislaam ne rek foog mu daw ndax danaan man benay Hamza laa ilaha illa allah tay bu mu julli ñu jàppee dinañu waray nee nag kon bi délégation boobu di dem Medina ci yonent bi alayhi salaatu salaam man ma ne ah kon danger bi agsi na ci man xaaral ma dem Taïf xaaral ma dem Sham wala ma dem Yemen wala benn ci dëkk yi nee na fa wallahi inni la fi dhalika min hammi id qaala li rajul wayhak innahu wallahi maa yaqtulu ahadan min annaas daxala fi diine wa tashahhad shahaadat wa tashahhada shahaadata mu ne man daal bi ma nee ci préoccupation bopp sama bopp bi tëju man wax ci xaw ma nu may def mu wóor ma ne ma jël décision ne soit ma dem Sham muy Syrie wala ma dem Yaman wala ma dem benn ci dëkk yi nee na daal bi ma nee noonu xaw ma ban ma nekk ci dilemme manuma am benn jëluma benn avis xaw ma lan laay def nee na ci la ma benn waay nee waay yow foofu fële ci taayif way xaka toskare ñellal innahu wallahi ne ko yow sayyidna muhammad alayhi salaatu wasallam ngay ragal ak jullit ñi moom maa ngi wàcc yàlla du rey kenn koo xam ne dugg na ci diineem ba pare mu daal di seede seede dëgg yi ashhadu an la ilaha ku wax loolu du la rey ak loo ko man di def kon looy kii di xalaat dem feneen foo demit diina ja dafay ñëw rek demal nga tuubi boo xasee tuub du la def dara mu ne fa lamma qaala lii dalik mu ne waa ji bi ma waxee noonu nag xarajtu xarajtu ci laa génne ànd ak délégation waa Taif hatta qadimtu ala rasulillah al madina ba ñu may accès medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam daldi agsi ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam falam nee na yonent bi salaatu wassalaam yëgul illaa bi qaaiman ala rasihi atashahadu bi shahaadati alxaq nee na moom daal bi ma agsee Medina dama def lu tout bu ma kenn bu ma kenn xàmmee ba ne wax ci ñu ray ma nee na man daal yonent bi aleyhi salaatu ci boppam yëgul ci délégation bi laa fondre ci maas bi ba bi ñu agsee ma agsi rek nee na yonent mi alayhi salaatu wa sax yëgul lu dul jekki gis ma ci kanamam man a manaan ashhadu an laa nee na bi ma yonent bi alayhi salaatu wa gisee dane mu ne ma awaxshi ne ma yow doo waxshi qultu na'am ya rasulallah ma ne ko man la de yow ndawu yàlla li qaala nee na yonente mi aleyi ne ko uqud fa haddithni kayfa qatalta Hamza ne ko nag jegesil jegesil nga sukk toog toogal nga daal di may nettali nan nga raye sama baay tex bi di Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu Wahshi ne fa haddathtuhu kama haddathtukuma daal di wax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñi jële xadiis bi nettali bi ci moom di Sulaymaan ibn di kii Jaafar ibn Amr ibn Umayya ad-Damri daal di koy wax moom Jaafar ibn Amr ibn Umayya ad-Damri ak Ubaydillah ibn Adi ibn Xiyaar mu ne leen ci laa nettalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni ma leen nettalee Euh, yéen ñii yéen ñaar ñii comme nii ma leen nettalee xare ni ma rey Hamza nii noonu laa nettalee ki nga xam ne mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne noonu laa rey Hamza radiyallahu anhu mu ne fa lamma faratu bin xadiis yi nee bi ma nettalee yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li mu nettali nii xaala nee na mu ne ma way xaka toskare la ne ko ne ko léegi nag danga ma mooy ma yow léegi da ngay da ngay jóge ci dëkk bi demal bu mën a gis falaa uriyan naka bu mën a gis mooy jullit nga duma la rey waaye nag mooy manula nekk ak moom ci dëkk bi tout le temps ndax fu ko xoole rek day xalaat li ko wax ci nettali ak ni mu rey Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu wa ardaa xoola xoolal nag waaw subhaanallah wax yi xoolal lu rëy lim def yëpp rey seydina Hamza ibn Abdul Muttalib min afdali saxaabati rasulillah ammi rasulillah asadullah wa asadu rasuli rey ci ki bokk ci ñi gën ci saxaabaa yonente bi aleyhi salaatu wa salaam di bàyyi xam di gaynde yàlla di gaynde yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye malgré loolu xoola yonent bi alayhi salaatu wassalaam li mu ko wax demal bu ma la gisati nee na ngir doxal ndigal lool mu ne fa kuntu atanakkabu rasulallah haythu kaana li allaa yaraani hatta qabadahu allah sallallahu alayhi wa mu ne moo tax bi ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee lool ma daal di jóg léegi ma dem nee bi ma demee nag dama doon def dama doon fexe di am information ci yonent bi alayhi salaatu salaam bu ma ko yëgee ne fi ma nekk mu ngi fay ñëw comme que nee na bu ma gis bëggumaa gis di fàttaleku li daloon xam Hamza ak ni ma ko rey fu ma déggee ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi ñëw côté boobu bu fekkoon ma nekk fa ma daal di fay jóge ngir mu bañ moo gis Allah wa subhaanallah yaa subhaanallah yaa subhaanallah mu ne fa lamma xaraja ginnaaw loolu muy nettali ñoom Ubaydillah ibn Adi ibn Xiyaar ak Jaafar ibn Amr ibn Umayya ad-Damri mu ne leen mu ne falamma xaraja almuslimuuna ila musaylimata alkaddaab saaxib alyamaama xarajtu maahum mu ne nag ci noonu laa nekk ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fu ma dégg ne mu ngi ñëw côté bi ma nekk ma daal di fay jóge ngir bañ a bañ mu gisaat ma nee ci noonu laa nekke ba ni ko suñu boroom di jële muy génn àddina moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne nag fa lamma xaraja al muslimuuna ila musaylimatil kaddaab mu ne nag bi nga xam ne ci la jullit ñi génn di dem ci musaylimatul kaddaab muy musaylima saaxibul yamaama kàcckat boobu doon wootewu ne moom yonent la woon muy xare yooyu amoon ci jamonoy ak siddiqul akbar seydina abu bakrin siddiq bi xare yi amee jamonoy seydina abu bakr mu daldi former armée bu mag ni ngir ñu dem jàmmaarloo wi ak ki nga xam ne mooy musaylimatul kazzab di kàcckat bu mag bi Wahshi nee na bi ma yégee loolu xarajtu ma annaas ma ànd ci arme bi di armée seyna Abu Bakar boobu radiyallahu anhu mu ne wa axadtu xarbati allati qataltu ma daldi jël man Wahshi xeej bi nga xam ne moom laa reyewoon Hamza Seydina Hamza ibn Abdul Muttalib ma daal di koy jëlaat mu daal di jël xeej bi mu reyewoon Seydina Hamza moom Wahshi ibn Harb Aba Dasma radiyallahu di koy jël ngir ci xeex boobu mu ne fa lamma altaqa an fi yadihi sayf nee bi nga xam ne ci la xare bi commencé Yamaama nee na ma gis Musaylimatul Kazzab mi nga xam ne mooy ndayu mbill gi nag mooy kiy wooteeg yonent mu ne wamaa aarifu man man ci xeex bi xaw ma woon ne sax kii mooy Musaylima yàlla xoolal buur yàlla li muy def Wahshi mi àndoon ak Quraysh xeexi woon Uhud contre jullit ñi te kat moom objectif am leen la woon mooy rey Seydina Hamza ngir tuub ngir libre kooku la suñu boroom soppi ba muy xeex mu contre Musaylimatul Kaddaab ki nga xam ne moo ne yonent la yonent bañ doon xeex mu ne woon yonent la moom alayhi salaatu salaam ñu ñu ñu bañal ko ko ba taxoon doon xeex ak moom ñu mujj gëm ko ba am keneen ku taxaw ne yonent la ñu tëb ngir xeex ak kooku ne ko yow doo yonent waaye ki ñu doon xeex kookoo yonent Allahu akbar mu ne wa ma aarifuhu man bi xare bi commencé ma gis Musaylimatul Kazzab qa'iman fi yadi sayf mu ngi yor benn jaasi nee na man taawee xaw ma ko sax nee na fa tahayyatu lahu wa tahayya lahu rajulun min al ansaar min an naahiyati al uxra kilaanaa yuriidu nee na daal bi ma ko gisee noonu mu taxaw ma xam ne kii moom ci kuffaar yi la bokk ci ci partisan wu mu Musaylima yi la bokk mais xamul ne woon na sax huwa Musaylimatul haqqan euh, euh, kii mooy Musaylima sax du keek du du ay soldat wala kenn ci ndongam yi mais moom la day mbill jàngi nee na ma ma ma daal di yëngal sama kii bi waajal sama xeej bi téye ko sama loxo di def ay va-et-vient di ko yëngal nee maa ngi koy waajal ngir ngir yónnee ko abal ko sànni ko nee bi may def loolu maa ngi gis benn waay ci waa lamsaar yi moom it mu ngi waajal Musaylima comme ni ma koy waajale nee na kilaanaa ku nekk ci ñun yuridu mu ngi ko bëgg moom moom mooy cible moom la bëgg a rey nee na fa hazastu harbati hatta idha raditu minha dafa'tuha ila alay fa waqa'at fii nee na daal ci yëngale sama xeej di ko waajal di ko waajal ba ma bég ba ma gërëm xam ne bu ma sànnee dinaa atteindre ma cible rek ma sànni ko Musaylima nee na ma sànni ko ko rek fa waqaat fiiha xeej bi daal di koy jam cas dugg ci biir nee na wa shadda alayhi al ansaar yi fa darabahu bi sayf nee na moom xeej la yoroon ansaar yi bi ñoom ñaar ñu doon waajal Musaylima moom xeej la yor Musaylima moom yorub kii boog ansaar yi bi yorub jaasi nee na man bi ma ko jamee Musaylima bi ma ko sànnee sama lance bi waxoon na la ne xallama uxtiru biha ak néewoon may tiire te duma atteindre sama cible mu daal di jam Musaylima nee na ci saase rek ansaar yi bi daal di daw ci moom coroti koy jaas wa shadda alayhi al ansaar yi fa darabahu bi sayf fëgg ko jaasi ji mu ne nag ñoom fa rabbuka a'lamu ayyuna qatala fa in kuntu qatalta faqad qataltu xayra an-nas ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad qataltu sharra an-nas mu ne nag ah fa rabbuka sa boroom yow Ubayd ibn Allah ibn Adi ibn Xiyaar sa boroom de moo gën a xam ayyuna qatala man ak ansaar yi bi ana kan moo rey Musaylima loolu de buur ya sa boroomu ko gën a xam de waaye de bu dee ne fa in kuntu qataltu bu dee ne man sama jam bi ma ko njëkk jam ca la deewe de faqad qataltu xayra naas ba'da rasulillah man de maay ki rayoon ci gën ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi Seydina Hamza moom loolu la wax jàpp mooy jàpp na ne ki mu rey li Seydina Hamza mooy ki gën ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci waaye loolu mooy gis-gisunu Seydina Wahshi ibn Harb Aba Dasma mu ne kon maaray ki gën ci nit ñi ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam waqad qataltu sharra naas naka noonu tamit man maay ki rey ngir fay lële dama ko defoon ci ba ma nee ki réer waaye bii maa rey ki nga xam ne moo ci yées ci nit ñi ndax mooy ki nga xam ne moo taxaw kazzab bu mag kàcckat bu mag ne moom yonent la alayhi salaatu wassalaam ne yonent la ki taxaw kazzab bu mag taxaw ne moom yonent la di musaylimatul kazzab alayhi laanatullah mu ne kon de maa rey ci yées ci ñoom loolu Wahshi nag loolu la nettali ñooñu dafa ku dafa bokkoon nag ci yim xam ku amoon xam-xamu xaafa la mooy euh, euh, gis nga bu gisee nit nii mooy li mas nañ ko fi wax empreinte yi bu gisee say empreinte bi nga amee deux ans boo amee soixante-dix ans mu gis la dina xam ne yow mii moo tax ñoom euh, Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar ñi nga xam ne ñoo ñëwoon ndax imaam euh, euh, riwaay imaam ibn Isaaq bi la ne ñoom ci jamono yi Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhu ci lañ demoon romboon fi nga xam ne mooy fi Wahshi newoon fële sa Shaam bi nga xam ne ci lañ ñëw ba côté yooyu Hims Hims mooy Hims siiw na xaw xaw jamono Homs moom la tubaab bi naan Homs foofu la Wahshi mu joon dëkk bi muy nettali ñi ñim nettali nii xadiis bi eh, ñoom biñ ñëwee dañu ñëw jaar foofu ne way cee ñoo dem gisi wax yi ñu dégg ñu ne wax yi de mu ngi dund ba léegi ñu ne nañ dem mu nettali ñu ngir mu nettali ñu li nga xamante ni mooy eh, eh, mu nettali ñu li nga xam ne noonu la rey Seydina Hamza radiyallahu anhu ah nee na bi ñu agsee dañu ñëw bi ñu nuyoowee mu daldi xool gis Ubaydillah ibn Ali da koo xool rek ne ko yow doom nga doomu Adi ibn Xiyaar nga ne ko ibn Adi ibn Xiyaar ant ne ko yow doomi Adi ibn Xiyaar nga nee na nee ma ne ko waaw nee na ma ne ko waaw ma ne ko waaw man de doomam laa mu ne ko mu ne ko ama wallahi maa ra'aytuka mundu naawaltuka ummaka saadiya allati arda'atka bihi tuwa fa inni naawaltukaha wa hiya ala ba'iriha fa akhadhtuka bi'ardayka falama'tu li qadamaaka hiina rafa'tuka ilayha fa wallahi ma huwa illaa an waqafta ala alayya fa araftuhuma bon nee na mu ne waa ji ne ko yow doomu nga ci Adi ibn Xiyaar mu ne ko waaw mu ne ko nag kaay ma wax la benn bi maa ngi wàcc yàlla man wax sii këni yow bi ma la mujjee gis xam nga kañ laa la mujjee gis est-ce ba ma lay jox sa doo sa sa yaay as-Saadiya mooy ñu doon jóge ci àll bi waa Bani Saad bi ñëw ak ñiy jóge ci àll yi ñëw doon nàmpal si xale yi waa Quraysh yi comme niñ ko woon ci phase yu dundu Yonent bi alayhi salaatu salaam nekk waal ba mu newee tout temps gisoon nañ loolu moom wax si mu ne man gis nga boobu ba yow ñooñu ñëwoon ngir nàmpal la ka ñëwoon ngir nàmpal la ndaw sa ñëwoon ba ma la yëkkatee nee na man maa la yëkkati. fekk moom mu ngi ci géléemam daal di koy jël daal di ko koy jox ngir mu nàmpali la ci géléem gam new ci géléem gam yéegoon ndaw soo sële nee na bi ma lay yëkkati nag bi ma lay yëkkati ci laa gis say say ñaari tànk bi nga nekkee lii la sa ñaari tànk yi laa gis mooy da koo jël rek yëkkati ko seetluwu ko sax yëkkati rek jox ko femme bi ci kaw géléem bi nee na lamaat lii sa ñaari tànk yi daal di ma daal di koy gis ñoom la gis xiina rafa'tuka ilayha ba ma di la jox ndaw soosu mu ne ko fa wallahi ma huwa illa an waqafta alayya fa araftuhuma nee na nee na ko maa ngi wàcc yàlla ne bi nga taxawee bi nga agsee dugg ci kër gi nii te kii mais liir la woon mu nekk mag ba jóge Quraysh di dox ay soxlaam dem benn jour dem Homs Hims dem Hims di doxi ay soxlaam ak benn xaritam ne dégg naa si yoo ngi dund xaaral ñu dem Wahshi da koo gis rek da ko xool moo tax mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ne sa ñaari tànk yooyu ma gis ba nga nekkee liir bi nga taxawee fii dama laa gis rek xam ne yow la woon yow mii laa yëkkati woon ba nga newee liir waaw ah. moom kon gis nañ ne ginnaaw gi kon fekke na moo rey ki nga xam ne bokk na ci participer na ci reyu Musaylima al-Kazzab kon mujj gi dafa demoon euh, dëkk Hims foo fële fële génn àddina gis nañ ci riwaaya imaam Ibn Isxaaq bii ñu gisoon këne ñoom dañ na fi zamani Muawiya ibn Abi Sufyaan ci jamonoy seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan ci la génn àddina moom seydina Wahshi ibn Harb aba Dasma radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu